ci saar bi tàmbalee gu ñu ko woon ñu ngi woon di tënk xew-xew bi nga xamante ne nii moom lay nettali muy ghazwatu badrinil kubra muy xare badar bu rëy bi gisoon nañu kon ci jotaay bii ñu weesu ñu ngi woon doon gis xew-xew yi xewoon ak contexte bi ak li nga xam ne moo xewoon laata badar bi xew ak lu ko xewal léegi nag gis ñëwoon nañ ba agsi convoi bi nga xam ne mooy njëggum Quraysh mu mag mi nga xamante ne nii moom lañ defoon seen alal yi nag daal di koy jox ci loxo ki nga xamante ne mooy mooy benn sang ci seen sang yi di Abu Sufyan ibn Harbin daal di koy jox nag mu daal di koy jiite léegi nag loolu nag bi nga xamante ne nii nag noonu la demee bi nga xam ne kon ci la doon dem waaye gi du mooy dwaa fa dem bi yonente mi alayhi salaatu wassalaam yégee loolu le mu doon yónni kon Seydina Talha ak Seydina Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhuma ñu daal di nekk ñoo xamante ne dañuy filature di daal di topp mooy di si yëddu li nga xamante ne nii mooy karawaan boobule fan la toll ba buy dëpp ñu man koo wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye ñoom ba ñu demee affaire bi da leen a xaw a rëcc après boo tax ñoom dañoo xaw yéex a gis affaire bi léegi nag am na nag kenn tanta al imaam Muusa ibn Uqba rahmatullahi alayhi nekkoon ci boroom xam-xamu siira yi te waxoon nañ la moom itam daa bokk ci waa bokk moom ci rijaalu sahih ndax ay xadiisam mu ngi saxiix al imaamul buxaari ak saxiix al imaam muslim ibnul xajjaaj al qushayriyu an-naysaabuuri rahmatullahi moom dane waaye yónni woon na tamit bas-bas ibn amrin al-juhani am na am ni naan bas-bas am ñu ne bu say sax voilà lool lépp ay turam la comme ni ñu ko yaatale woon walillahi alhamdu wal ak ki nga xamante ne mooy Adi ibn Abi Zaghba léegi moom dane moom bas-bas yónni woon ko ngir mu filature daal di xool njëggum Abu Sufyaan bi bu jógee Sham fan la mujj moom nag maa imaam ni sax après nañ gis moom ci biir ci biir nee na bi yonent ma ne saa saam génnee ba dem di dem ngir ñu dabi njëggum Abu Sufyaan bi ci la yónnee ne moom bas-bas ak Seydina Adi ibn Abi Zarba radiyallahu anhu wa arda daal di koy yónni ñoom ñaar ngir ñu daal di dem xoolal ko ca teen ba xoolal ko foofale est-ce que Abu Sufyaan romb na fi mu déet ak karawaan bi ak li nga xamante ne nii mooy njëggum Quraysh mi walillah wallahu aalam léegi daal kon nag bu mu ñëwee yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne nii noonee la ko kii nga xamante ne nii al imaamu Ahmad ibnu Muhammad waa al imaam ibnu Isaaq rahmatullahi alayhi ni mu ko nettalee mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax ndax imaam ibnu Isaaq dafa nettali mbir mi jële ko ci ay te ay sëriñam yu bari léegi nag mu ne bi nga xamante ne nii ci la er kii kii euh, ngiiru mi mooy njëggum waa Quraysh mu mag moo mële daal di nag di tourner yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne kon ci kii bi comme ci imaam muslim kene bu say sax mooy bas-bas mii rek ibn amrinul juhani radiyallahu anhu daal di koy yëgal moom daal yëg na ko mu ne léegi nag kon nag ah mu ne leen ta lool imaam abu imaam abu ayyub al ansari radiyallahu anhu daal dina koy nettali comme ni ñëwee ci sahih al imaam muslim ibn al hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi mu ne <coughs> dafa kii nu mu tudd euh, euh, Seydina Abu Abu Ayyub radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaam dalee na dajale fekk ñu toog ñu noonu le mu ne leen ah man de daal dinañ may xabaare kene njëggum Abu Sufyaan bi mi nga xamante ne mu ngi moo jógewoon bu mag ni jóge na Sham di ñëw léegi mu ne est par est lu ngeen gis est-ce que gisu ngeen ñu génn daal di amaana borom bi daal di def ñu teg ci loxo daal di ñu koy moom loo ndax suñu alal la ñu jël di ci dépense noonu naan dañuy dem di defi commerce léegi nag ci noonu bi nga xamante ne nag ci la ko wax yonent bi alayhi ci la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax comme ni ko Seydina Ubay non kii Ka'b ibn Malik waxe woon ci xadiisam bu siiw bo nekk sax imaamul Buxaari keroog dañ doon sax imaam Muslim mais muy sax imaamul Buxaari tamit rahmatullahi alayhima bu gudd boobu tam doon nekk tali ci gazwatu Tabuuk bi mu ne keroog yeneen ci daal saa saa waxul kenn kenn forcé kenn génn leen te waxul ne nit ñi nañ leen dem dane rek est gisu ngeen ñu daal di dem dabi li nga xam ne njëgg mi bu Abu Sufyaan bi tax dégg naa ne mu ngi ñëw léegi amaana borom bi def ñu daal di koy teg ñu daal di ciy teg loxo léegi nag am bon ña léegi am ñu ne bon yonent ma lay saa saa man sama waruwaay nekku fi bàyyil ma dem jëli ko mu ne déedéet kenn du ñu xaar kenn këpp koo xam ne sa waruwaay pare na fii na nga ñëw léegi ndax day bañ ñu raw ko comme ni ko ca ab waa waatun ak Ushayra ak yooyu yëpp ni ñu ko rawe woon léegi nag moom mu ne nag du ñu xaar kenn ku pare daal ñu dem ku parewul jéggal nañ la voilà léegi nag da bañ doon génn ngir dabi am am am njëgg la woon ngir dem daal di daal di teg loxo ci karawaan boobale léegi nag bi nga xam ne nag ci la ñuy génn ñu génn am moo entre trois cent treize ak trois cent dix-huit la ak trois cent dix-huit wala trois cent dix-neuf côté boobu daal ci lañ nekk loolu daal mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër insha allahu taala ndax wax yi bari na ñii nee nañ trois cent treize la ñu ñii ne noonon trois cent quatorze am ainsi de suite ak yooyu trois cent dix-sept am ñu ne noonoonoo lu ngeen di wax nii mooy yooyu yëpp ay wax la yoo xamante ne nii an moo tax entre foofu la daal li nga xamante ne nii daal noonu comme ni ñu ko waxee noonu walillahi alhamdu wal minna bi ñuy génn nag keroog ñoom ñaar kese ñoo ci amoon fas ku mel ni al-Miqdaad ibn Amr moom moo ci amoon li nga xamante ne moo ci waroon ak Seydina Zubayr ibn al loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw waaye am na yeneen wax yoo xam ne yu ne am na ñeneen ñoo xam ne yoroon nañuy fas wallahu ta'ala alam léegi nag li nga xamante ne mooy ñi yoroon ay gëléem ñoom soixante-dix lañu woon mooy soixante-dix juróom-ñaar fukk ay gëléem lañu yoroon léegi nag nga xam ne comme que dañoo bari ay trois cents et quelques léegi nag ñu yor lan mooy soixante-dix gëléem ak ñaari fas léegi nag kon nu ñu doon def mooy dañ doon dañ doon awante walaa bu kii waree mooy par ñaar wala par ñett wala par ñeent ñooy bokk gëléem waaye ñoom ñëpp doonuñ ci woon bokk di ci toog ah dañ ko doon awante bu kuy toogee ba daal di bon ba benn distance léegi mu wàcc keneen toog ñu koy def noon Seydina Rasulullah alayhi salaatu wassalaam moom ak Seydina Ali ak Seydina Abu Lubaaba ñoom ñooy ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo àndoon ñoo bokkoon gëléem ñu doon awante biñ ñëwee ba bërëb biñ naan ar-Rawhaa nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa dëpp ki nga xam ne mooy Abu Lubaaba comme que ba muy génn Medina dafa bàyyi woon Seydina naa ibn ibn Ummi Maktum muy silmaxa boo bële moom la fa bàyyi woon ngir mu nekk ki nga xamante ne nii moom mooy jiite julli yeeg yooyu moo ko fay moo fay jiite julli léegi nag bi nga xamante ne ci la ñëw ci bërëb biñ naan ar-Rawhaa ci yoon bi biñ génnee ci la ne bon Abu baaba yow daal di daal di dëpp ànd ak ki nga xamante ne nii boo demee Medina yow bi jiite leneen li jiiteel yor intérim bi yor affaire courante ya léegi nag Abdallah ki Ibn Umm Maktum moom continuer di jiite nit ñi léegi nag bi nga xam ne ci la ti ma lay saa saa dëpp Seydina lu baaba léegi nag Abu Marsad al-Ghanawi di Marsad ibn Abi Abu Marsad al-Ghanawi radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi nag moom ci boppam léegi nag ñoom ñoo doon bo muy marsad voilà mooy abu marsad marsad ibn abi marsad voilà marsad ibn abi marsad voilà ndax loolu la mooy mooy baay sa saxaaba la moom itam saxaaba la marsad di doomi abi marsad walla marsad ibn abi marsad al moom ak moom yonent bi alayhi salaam sayyidina ali ak moom ñoom ñoo bokkoon ay gëléem gi nag doon warante doon kii waree ba benn distance mu wàcc keneen war léegi nag bon bi <laughs> yonent bi alayhi salaam bi ñuy waree ba war a wàcc nag léegi nag bon sayyidina ali ak sayyidina marsad radiyallahu anhuma ñu ne ah non non non non yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom nañ ko bàyyi kese moom mu continuer quoi ne ko yonent bi alayhi salaam jëlal suñu wàll léegi mu ne leen mukk duma ko nangu de yéen ëpp ngeen <laughs> ma ne leen ëpp ngeen ma doole te giinu ngeen maa nekk koo xam ne ku ñàkk am <laughs> amuk xem neen ci yiw ndax lii lépp yiiw la ci yoonu yàlla lañ ne déedéet damay wàcc dox ku nekk yéeg amul privilège aba ah les privilèges te wallahi mooy ki mérité woon fukki privilège waxuma la gëléem yi moom moom mu ciy war de ñoom ñuy dox waaye ñoom seen digg ginnaaw yi ak a ak waroon <laughs> loolu yey na te nekk na loo xamante ne nii lu jaadu la woon ñoom ñu soppi seen digg ginnaaw yi mu ciy war di dem waaye yonent bi alayhi salaam masu la mel noonu te yooyu masu koo doxe wallahi alhamdu wal minna kon nag noonu lañ doon demee bi ñu demee kon ci waxu imaam ibn Isa xam ne ci la ñu àggee fi nga xam ne benn bërëb nag foo xamante ne nii soriwul mooy foo xamante ne nii dañoo jege as-Safra benn bërëb ci la yónnee bas-bas muy Busaysa ba sa imaam Muslim doon wax muy Busaysa moo mële bokkoon ibn Amr al-Juhani ak ki nga xam ne mooy Adi ibn Adi ibn Abi Zaghba radiyallahu anhuma léegi nag yónni leen ne nag ngir ñu jiitu dem ci teenu Badar ba foofale te Badar daa ne woon benn foire boo xamante ne marché la woon boo xam ne bu siiw ay foire yu doon am comme comme ni makk amee woon li nga xam ne mooy Ukaaz Zil Majaaz ak na ay foire la woon yu mag comme ñu la foire de Dakar la foire de Paris ay foo xam ne dañ fa doon daje di daal di jaay di mën a jënd di dajale yooyu dañ ko doon def léegi nag Badr ci yooyu la bokkoon yonent ma lay sa saam nag mooy foofu nag mooy du jamono ji nga xam ne ci la foire am non mais dañ ko xamoon bërëb boobu ci la ne leen yéen dem leen ngeen xool laaj foofu foofale ci xabaar yi xool est ce que Abu Sufyan ñay nekk ca ndox ma est ce Abu Sufyan Sufyaan romb na am déet ci la ñoom Seydina Bas Bas daal di dem ak ki nga xam ne mooy Adi ibn Abi Zaaba radiyallahu anhu ma daal di fay romb waa ji nga xamante ne mooy Majdi ibn Amr al-Juhani ma nga xam ne moom la amaloon accord ya ca Abwa ba nga xam ne ci la doon génn di uti ko ak Quraysh ak waa Banu Damra léegi nag moom nag mu ngi lay noo fekk gaa yi daal di ñëw daal di ñëw ci ndox mi dégg benn jigéen ñaari jigéen yoo xam ne daal dañ doon dañ doon da kii daa yoraloon keneen ki ñuy xuloo daal kii naan ko ma daal rek suba wala ginnaaw suba fekk caravane Quraysh bi ñëw ma liggéeyal leen buñ ma fayee rek bu ko defee man dinaa la fay léegi nag ci la ñu yéege seeni gërëm daal di daw ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam niñ dégg Abu Sufyaan entre temps dégg na ci yoon wi koo xamante ne nii moom moom da doon jël ay précautions ndax nit la ko muus muus alalu yi jàmbur yi mu yor ak alal ju toll ni nii moom bu ci yonent ma saa saa tegee loxo mooy makka mooy am fay makkaay daanu économie makka moom day xar moom day yàqu. léegi nag moo tax da doon jël ay matuwaayam te xam ne ne fii wóorul ñii nga xam ne ñoo leen génne moo tax da doon jël ay matuwaayam ba nga xam ne ci lay yëgee am ñu ne ko ah Seydina Muhammad boo moytuwul mu ngi lay waajal léegi nag moom mu am bëgg am lu mu ci leer mu bàyyi caravane bi fële daal di ñëw foofu bi mu ñëwee fekk fa marché yi na mag ji na ambre ci côté